yonent bi aleyhi salaam bi mu feebaree noonu dane dane ko dugalal ma woowal ma sama saxaaba yi mooy woowal ma ñu bari ci saxaaba yi waaw udxil alayya asxaabi dugalal ma ñu bari sama saxaaba yi nañ ñëw mu ne fa daxalu alayhi ñëw fa kasharal xinaa mu jël li mooy li muura woon xarkanamam moom alayhi salaam ndax mettitaayu feebar bi summa qaala moom alayhi salaam mu ne leen la'ana allahu alyahuud wal yahuuda wan nasaara ittaxadu qubuur anbiyaa'ihim masaajid ah, buur yàlla hein ah, rëbb na yahuud ak nasaraan yi ndax dañoo jàppe lan li nga xam ne mooy seen xabru yonent yi def ko ay jullikaay ay ay ay jàkka waaw waaw ah léegi ñu ne yii yépp day tax que mbir mi daal day wane ne baaxul te <laughs> ñoom mën nañu euh, yem fii ci li ñu wax waaw yem fii ci li ñu wax euh, ne lii lépp boo ko gisee day dëgëral li ñu wax mais euh, ñoom ñii li ñu wax lu mel noonu la imaam ibn <laughs> imaam kii imaam bi dëkk yaman yàggul moo tax ci Naylul Awtaar mu ne wa kam qad sara an tashyiidi abniyatil qubuuri wa tahsiinihaa min mafaasid ah, yabkii laha al islaam minhaa i'tiqaadul jahala laha ka'tiqaadil kuffaari li asnaam wa idami moom côté bii xam nga xambali yi rahmatullah alayhi euh, bokk na ci li ñuy tegtaloo ne gis nga boo gisee lii yéen bu dul woon ñu ne bu dul woon dara rek mooy saddu zari'a la waaw mooy saddu zari'a la mooy ne affaire bii nii dañ koy tere parce que saddan li zari'a waaw parce que dañuy bañ gaa yi àgg ci lu yées mooy bokkaale te shirk nag noo ko mën a dawe baax na waaw ñu ne te liy wane affaire bi mooy yéen imaam al bi def al-Mufhim dani li ñu def mooy statue seen ñeene Rajab ne dessin yi ci la ñoom ñëpp la surtout yooyu sax taxut ñu imaam al-Qurtubi en tout cas mu ne ñi nga xam ne ñoo jiitu woon innama fa'ala dhalika awaa'iluhum liyata'annasu bi ru'yati tilka suwar wa yatadhakkaru wa yatadhakkaru ahwaalahum as-saaliha fayajtahidu kajtihaadihim thumma khalafa min ba'dihim khuluufun jahilu muraadahum wa waswasa lahum ash-shaytaanu anna aslaafakum kaanu ya'buduuna haadhihi suwar wa yu'azzimuunahaa fa'abaduuhaa fahazzara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an mithli dhaalika saddan lidh-dhari'ati al-mu'addiyati ilaa dhaalik waaw imaam al-Qurtubi al-Maaliki rahmatullahi alayhi mu ne boo gisee ñoom li leen yóbbu woon ci ñuy defar seen statut yooyu ah mooy ne gars yi dañ ko doon def ngir di di ci di ci di ci euh, wéttale ko ci gis gi ñu koy gis waaye bu ñu leen gisee fàttale ku seen xaal yi waaye waaye suñu nit ñi baax ñii ay waay ñii ñoo doon suñu nit ñu baax ñuy fexe di def lañ defoon waaw fa yëtte yi du ñu génn seen dayok coono kaj ci haadihim ci diine ji góorgóorlu comme sëriñ su mag soo sële nit ñu baax ñoo ñële lañ defoon tañ defal leen sat yi ngir di leen fàttale mu ne waaye summa xalafa min ba'dihim xuluuf ginnaaw gi mu dikkal seen ginnaaw xulufun ay wutaakoon yu ñaaw mooy comme niñ naan xalfun waaw wa xalafa min ba'din xalfun voilà ah yu wutaakoon yu yu ñaaw yoo xam ne jahilu ñoom réere nañ muraadahum la taxoon seen ñu njëkk ña seen maam ya defaroon statut yi wa waswasa lahum shaytaanu shaytaane daal di leen jax-jaxal an aslaafakum nag ne leen nag gis nga ñi leen fi jiitu woon kaanu ya'buduna hadhihi suwar gis ngeen ñii ni statue yi ñoom lañ doon jaamuwaat ah. wa yu'azzimunaha doon ko màggal waaw ñoom ñii lañ doon màggal di ko teg ca kaw di ko jaamu fa ya fa abaduha gaa yi nag comme que amuñu xam-xam ñu toppul li leen seytaane daal di defal ay jax-jaxal mu ne looloo tax fa xaddara nabiyu yonent ma lay sar sa mettre en garde ah man misle zalika ci lu mel nii saddan mu lizariatil muaddiya ila dalik ngir tëj li nga xam ne mooy jokkalukaay bi la mën a yóbbu ci loolu ci shirk waaw xam nga ña ko jëkkoon def ci ñoom ah ñooñu mooy seen yéene selloon na mais yow sa yéene sell la mais ñi ñëw sa ginnaaw mën nga leen garanti ñu ne ñoom xanbali yi rien bu doon côté boobu rek te waroon na tax mbiri xaram ndax saddu zari'a la waaw saddu zari'a la waaw day tëj buntu lépp loo xam ne day yóbbu ci lu xaraam sharia da koy tëj waaw waaw waaye fatxul sharia yi da koy def lépp loo xam ne day jëme ci lu baax te mu dagan bien sûr mooy ne day da koy ubbi bunt boobu kon ñu ne lii nii lépp daal yéen ah te yonent mi aleyhi salaatu salaam waxoon na yéen gis ngeen la tattabi'unna sanana alladhina kaanu min qablikum yow du jàng jàng xamul gisuñu gisee nga loolu fan la ko waxoon keroog ah waaw loolu nag moom xam nañ ko loolu nag moom man nañ cee tontu moom ah oui <laughs> mooy keroog bi muy dem Hunayn bi mu jógee Makka di dem Hunayn gaa yi ne allahu di woo yonent mi aleyhi salaatu salaam ca côté euh, yoon ya naan ij'al lana zaatu anwaat kama lahum zaatu anwaat naan yonent la saa saam defal ñu zaatu anwaat waaw mooy garab gu rëy goo gële am ci mushrikuuna yu ko doon jaamu gaa yi romb foofu ba ñuy dem Hunayn ñu ne yonent ma lay saa saam ay waay yonent ma lay saa saam ij'al lanaa waaye defal ñu zaatu anwaat garab gu toll nii goo xam ne lañuy jaamu ñu nit kama lahum zaatu anwaat comme ñoom ni ñu amee zaatu anwaat muy garab gi ñuy màggal ak a jaamu ñu ne voilà keroog lan la yonent ma lay saa saam neewoon na la tattabi'unna yéen wat naa ne di ngeen topp ah sanana alladhina sanana alladhina kaanu qablakum ñi leen jiitu woon di ngeen topp seen trace yi ak seen yoon yi hadwan naali bi naali tànk ak tànk fa ñu tegoon seen seen carax seen tànk di ngeen ko fa teg wat naa ko ci yàlla la tattabi'unna hatta idha inna ahadahum law daxala juhra dubbin la daxaltumu waaw que même bu kenn duggee mooy di ngeen leen topp tànk tànk mooy suivisme aveugle googu topp gaa yi rek waaw lu neex kuffaar yi neex na leen di ngeen leen topp di leen topp ba bu ñu duggee paxu mbëtt ne ci dabaj yéen ngeen ne ci dabaj ndax suivisme aveugle ngeen di def <laughs> voilà moo tax imaam ibn abdul bar radiyallahu anhu lii lañuy daanale côté bi après nag ñu ñëw ci beneen côté bi <laughs> euh, mu ne gaa yi dañoo defar seen sanam yi mooy seen statue yi hein mu ne dañoo defar seen statue yi daal di ko di ci buuf nag di ko jaamu nag waaw mu ne kaanu ida maata lahum akafu xawla qabri boo demee ci at tamhid imaam alxaafiz ibn abdilbar mu ne gaa bu bu ab yonent faatu woon dañ ko doon defalal akafu inda qabri ca xabroom lañ doon lañ doon bóof di fa sëgg di fa dem di di fa di fa di ko def lu ne kamaa yasna'u bi kamaa yusna'u bi sanam nañ doon def ca xabru yonent yoo yële moom lañ doon def ci kii nii ci comme niñ doon def rek ci xërëm yi mu ne looloo tax allahumma la tajal yonent bi alei saatu salaam buur yàlla yàlla na boo def sama sama xabru wasanan yusalla ilayhi wa yusjad nahwahu wa yu'bad waaw waaye mu ñaan moom alayhi salaatu salaam ne buur yàlla yàlla na bu ñu defal bul def sama bàmmeel mu mel ni comme yooyu dinañ ñëw ci côté bi ndax al imaam ibn abdul bar ci waa jumhur la àndal moo tax fii wasat la wax te boo gisee ni tekkee mbir mi xam nga wute naa ngi imaam al-Hafiz Ibn Rajab doon wax imaam al-Hafiz Rajab moom non seulement dessin yi dana moo ñu def ci murée gi yépp te tamit jàkka defar jàkka la rek bu fu ñu tabax jàkk moom dane léegi nag moo ñuy defal transition euh, après bon am na luñ commencé woon ma fàtte ko mooy li imaam ash-Shawkani wax amaana kon dañuy jël loolu après ñu appare fii jël nag waxu waa jumhur ak ñi nga xam ne dañu ne loolu possible na waaye walla yéen ni ngeen dégg affaire bi du noonu euh, imaam akon euh, Shawkaani moom dafa ànd ak wax jii li ëpp ci xanbal yi di wax mu ne wa kam qad sara an tashyiidi anbiyatil qubuuri abniyatil qubuuri wa taxsiinihaa min mafaasid yubkaa lahal islaam waaw mu ne ñaata la siiw te bari feeñ ci dëgëral te mooy tabax yi ñuy tabax bàmmeel yi wa tahsiniha di ko rafetal min mafasid ci ay ñaawteef waaye yoo xam ne yab kii lahal islaam lislaam da ciy jooy minha bokk na ci ñaawteef yoo yële yu bon yoo yële di xew ci bàmmeel yi nga xam ne noonu lañ ko defare intiqaadul jahalati laha kantiqaadil kuffaaril asnaam waaw mu ne gaa yi ñi xamul ñi mooy lamdaa yi dañoo gëm ñi te ignorant yi pas bi bi bi yi amoon ci sanam yi moom lañ am ci bàmmeel yi waaw ak di ko réyal fa na annaha qaadiratun ala jalbi an-naf'i wa daf'i ad ba ñu yaakaar ne bu ñëwee ci bàmmeel bi foofu wala bàmmeel bi moo leen di dina leen permettre ñuy xëcc njariñ ak delloo lor fa ja'aluha ñu def ko maqsadan li talabi qadaa'il xawaay ñu def bàmmeel yooyu nag def leen ay jëmuwaay ay ay ay ay objectif fu ñuy ñëw ngir di fa faje seen aajo yi wa malja'an ak fu ñuy dawe di làqu li najaaxil mataalibi waaw ngir mën a li najaaxi ngir mën a réussite al mataalib lañuy ut wa sa'alu minha ma yas'aluhu al-'ubbaadu min rabbihim ñuy laaj foofule boroom xabru ba la ñiy jaamu yàlla di ja di laaj seen boroom washuddu washaddu ilayya rihaal ñu daldi def seen convoi di fa dem wa tamassahu biha ñu koy diwa ko raay ñu koy laaj mu daldi leen gindi mu daldi leen génn ci problème yi ñu ne di woo wallooy xabru bi mu ne wa bil jumlati annahum lam yad'u lam yad'u shay'an mimma kaanatil jaahiliyatu taf'alu bil asnam illa fa'alu mu ne daal ci gàttal ñoom deñu bàyyiwuñu lépp lenn loo xam ne waa jaahiliya doon nañ ko def ak seen xërëm yi lu dul rek ñu ngi koy def léegi fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un imaam Shawkaani boo demee ci nawlul awtaar kitaabul janaa'iz baabu tasmiimil qabri wa rashihi bil maa'i wa ta'liimihi li yu'rafa wa karaahatul binaa'i wal kitaabati ci buntu boobu la ko indi foofu lay waxe waxam ji boo demee di nga ko fa gis <laughs> mu naan mooy bunt bi bi <laughs> bunt bi mu ci bunt bi eh, téere bi affaireu janaa isi waaw eh, li jëm ci néew yeeg yooyu mu naa fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun de ci buur yàlla mooy <laughs> eh, suñu moom nga gaay ñi gëm yàlla bu leen musiba dalee li lañu waaw mu ne fa inna lillahi waay waay ñun ci buur yàlla lañ jóge wa inna te ñun ilayhi ci moom dong raajaxuna lañuy dellu waa mu ne wa maa haadal munkari shania ànd ak lu yées lii nii te bon te ñaaw wal kufril fadi ak kéeféer gu bon gi te yées te ñaaw laa najidu man yaxdubu llah wa yughaaru xamiyatan liddiini alxaniifi laa aaliman wala mutaalliman wala amiiran wala waziiran wala malikan mu ne malgré lu yi ma la wax ne mooy xew ci bànneel yi laa najidu man yaghdabu lillah gisu ñu fi kuy ra kuy meral ngir yàlla de ba di ko tere wayu xaaru mu mu mu fiir hamiyatan li diini ndax lan fiir ngax diine ji ndax lislaam alxanif ji coowaaral ji laa aaliman du boroom xam-xam wala mutaalliman sàkk du du caagante ne kuy jàng wala amiran du caagante ne am njiit wala waziran du caagante ne ab wazir ab vizir wala malikan du caagante ni buur kenn nga fi gisul muy bañ yi daanaka la wax kenn meralu fi lislaam du ñuy ñépp ma mu ne waqat tawaarada ilayna min al axbaari maa laa yashukku maahu anna kathiran min haa'ulaa'i alqubuuriyiina aw aktharihim idaa tawajjahat alayhi yamiinun min jihati xasmihi xalafa billaahi faajiran <laughs> mu ne waqat tawaarada te nag ah, rot na ñëw ci ñun ci information gaa yi nga xam ne ñoom nii lañuy def ci seen bànneel yi loo xam ne amul sikki sàkk que ne gaa yi gis nga moo moo tuddee leen xubuur yi yoon leneen <laughs> ñëw ci buñ ñëwee ci côté bële ak tamit mooy nootal voilà pas rek ne ñii seeni argument ñii seeni argument après buñ daanelee lii dinañ la wax lan moo tax ñu yàggal côté bi loo xam ne du ñu ko yàggal ci beneen côté bi waaw dinañ la wax lu tax <laughs> voilà mu ne eh, mu ne eh, waqatta waa mu ne kon eh, ci ron na ñëw ci ñun ci xabaaru gaa yi nga xam ne amul sikki sàkk que ne ñu bari ci gaa yi nga xam ne xubuur yu ne mooy ñoom dañ leen tudde ñuy jaamu xabru waaye wal iyaazu billaah ñoom nag seen wax jii nii ju jara seetaat la voilà mooy bon <laughs> dinañ ci ñëw ci côté bee hmm? mu ci ñii nga xam ne xuburi yii na lañ mooy dañuy jaamu xabru yi aw aksarum wala ñu ëpp ci ñoom ida tawajjahat alay yamin bés boo ko waat loowee mu am ak yow problème min jihati xasmihi xalafa billaahi faajiran moom moom mu waat ci yàlla ne billaahi te li muy wax du dëgg ak koo yomb fa ida qiila lahu buñ nee ko nag ba'da zalika ginnaaw ba mu waatee ci yàlla loo xam ne leer na ko ne li muy waat du dëgg waaw boo ko nee nag waa léegi ihlif bi wa mu'taqadika al-waliyyi al-fulaani tala'thama wa talakka'a wa abaa tarafa bil haqq <laughs> mu ne ta boo ko bu waatee ci yàlla gare ko bee comme ngeen ngeen am denn kii nga ne ko sawaay yow yoreloon nga ma xaalis salan yow sama cinq cent mille ya ma la lebaloon fayoo ma ko mu ne billaahi fay naa la mu ne boo paree comme exemple ah boo boo paree nga ne ko léegi waatal ci sëriñ bi nga gëm waatal ci sëriñ diw mi nga gëm këne yow fayoon nga ma mu ne bu boobaa ngi gis ko lan ñu damm dootul du ko ñeme de waaw waatal ci wàllu bi nga gëm sëriñ diw dootul wax waaw mu bañ ne du waat te bañam goog léegi nag waatarafa bil xaq mu reconnaître ne ah, waaw waaw wax dëgg yàlla nag waaw léegi nag moom barki sëñ bi moom moom jotaguma loon jox mu ne lii wa hada way xam nga ne lii min abyanil adilla mooy li dina leer ci dali ci ci yi ak dàll yi tegtali ala anna shirkahum ne ñoom seen bokkaale gi qad balaga fawqa shirki man qaala innahu ta'ala thaani thnayni aw thalithu thalatha mu ne xam nga ne kii ku mel ni moos lii mooy li gën a leer ne moom shirk gi mu nekk moo féete kaw ñi nga xam ne dañu ne buur yàlla inna allaha ta'ala thani thnayni mooy deuxième aw thalithu thalatha wala mooy trois ci mooy li chrétiens yi wax waaw mooy xam nga ne wax jii nii mooy mooy wax gii moom gàndum erreur la <laughs> waaw mooy naka ngay jaawa lay boolee ñii nit ñii parce que moom jàpp na ne ñoom ni ñuy def jubul rek ak loolu que ne même sax bu buñ buñ ne woon sax lii la mooy waa ji bu waatee c'est vrai mooy garaaw na moom mooy euh, alxilful xam waa ji nga xam ne alyaminul xamus kiy naq nit ki safara mais bu dee jullit la bu xasee doon jullit même bu dee lool la bu demee safara de façon maadaama bu ko yàlla baalul ba mu dem fay du fa sax kooku nan nga ko mën a boole ne moom moo féete kaw ki nga xamante ne nii moom musrik la dane buur yàlla dafa am dafa am doom wal iyaadu billah nga xam ne kook bu duggee safara dafay sax du fa génn xam nga ne loolu manoo leen a yemale moo léegi nag mu tekki fa yaa ulama ad wa yaa mulukal muslimin ayu rusin lil islaami ashaddu min al kufr wa ayu bala'in li hadha ad-diini adaru alayhi min ibaadati ghayri llah wa ayu musiibatin yusaabu biha al-muslimuuna ta'dilu hadhihi al-musiiba wa ayu munkarin yajibu inkaaruhu in lam yakun inkaara hadha ash-shirki al-bayyin waajiba après nag mu teg ci vers laqad asma'ta law naadayta hayya walakin laa hayaata liman tunaadi walaw naaran nafaxta biha adaat walakin anta tanfuxu fi ramadi mu ne nag ay waay waay waay xool leen fa yaa ulama diin ay waay yéen boroom xam-xamul islaam ah, waay yéen yéen ñi nga xam ne yéenay yéenay yéenay buuri jullit ñi mooy yéen ñi jiite jullit ñi ah, moo xam ci président yi ci visir yi ci ñooñu waay waay ay zur in ay ruz'in lil islaami ashadd min al kufr waay waay ban calamité ban catastrophe ban calamité lil islaami ñeel lislaam ashadd moo gën tar min kufri waay waay ana lan moo mën a dal nekk xew ci lislaam lu gën a tar kéeféer gii ngeen di gis du ngeen ci wax dara waay yu balaa ina na ban balaa ban musiba li hada diini ñeen lislaam adarru alayhi moo gën lor lislaam min ibadati ghayrillah di jaamu keneen ko dul yàlla waaye yu musibatin ana ban musiba yusaabu biha almuslimun bu mën a dal jullit ñi tàndilu boo xam ne haadihil musiba boo xam ne moo gën a suufe musiba gi waaye gisu ngeen ko waay ayu munkarin ana ban lu ñaaw ya bu mu war inkaaruhu ngeen war ko weddi bañ ko in lam kon bu nekkul inkaaru bañ haada shirk shirk gi albayin gu leer gi waajiban lu war la waay waay bu leen lii shirk gu leer gi te war ngeen waroon koo bañ wane ko xeex ko defu ngeen ko waay waay bu ngeen ko deful ci lii fu ngeen koy def mu ne waaye laqad asmata law naadayta hayya waaw bu doon ne dund ngay waxal di dina dégg li ngay wax walakin la hayata liman tunaadi waaye sauf que ñi ñuy waxal ñii di leen woo ngir ñu yeewu ci lii mais ñooñ amuñu dund mooy kayil mawtaa rek dunduñu moo tax walaw naaran bu doon safara sax nafax te nga ëf bihaa adaa at bu doon ci safara nga ñëw bëgg xam bu ko def ci matt ëf ko dina leer dina dina tàkk walakin anta tanfukhu fi ramadi waaye nag malheureusement suñu jamono yi suñu àddina bii suñu jamono yii si yeekal yii ñu ne kiy wax lu baax wala di ci nit ñi ngir ñu taxaw day mel ni rek ku dem ci dóom di ëf xam nga doo am xal alors que bu doon matt moo def mu jaf ngay ëf boobu day tàkk mooy léegi ci gàttal lii la ñuy wax mooy ngay gis ne moom kii <laughs> imaam kaani moom <laughs> mooy am na yu mu wax yoo xam ne mën nañ ko d'accord mooy te waa jumhur dinañ ko léegi nag nañu yem nii mais mooy bari na yu mu wax fii yoo xam ne mooy du noonu quoi mooy affaire yi du lii du nii tamit ngay traiter ñeneen ñi mais dinañ ci ñëw léegi nag wax gi mooy ginnaaw avi bi ban avis am beneen bi ñu ne noonu c'est que Hanbali yi dégg nañ leen gis ngeen ñun on est prudent waaw et on est prudent gis ngeen ba ngeen tàmbalee jataay bële weesu gis ngeen tey presque yéen xaajal ngeen waxtu wi jël ngeen une heure presque et demie et ci des bariwul yéen a ngi wax di dérouler seeni argument hmm? kamaa taraw na comme ni ngeen ko gisee déglu nañ leen masha allah waaw déglu nañ leen pare ngeen déroulé ngeen comme ni léegi nag ñun nag dañ leen di ñaan benn affaire bu ñuy wax ñu ngi leen di ñaan rek ngeen may ñu li leen may hmm? minimum ngeen may ñu ñu leeral ñu nit suñu déroulé suñuy argument comme yéen ni ngeen déroulé seen argument même bu dee ñoo ëpp ma ne leen léegi e, may leen ma bala ngeen a commencé ma wax lan moo tax ma def loolu mooy mu ma yaatal côté bii mooy parce que sànq wax naa la ne ci début ba bee passé ak sànq que ni masala bii dafa nekk masala mu bari incompréhension waaw te boo seetloo imaam Ash-Shawkani ci boppam ni mu waxe moom ci incompréhension boobu ci lu dugg waaw ak ki mu doon boroom xam-xam bu mag la mais dafa dugg ci incompréhension boobu léegi nag bu dee ko mel ni imaam Ash-Shawkaani moo dugg ci incompréhension boobu rahmatullah alayhi ah kon nag ku ko gën suufe bu ci duggee manuñ lu ne ala baabi awla wa ahra a fortiori waaw bu dee ki la sut moo moo dugg ci incompréhension ah yow boo ci duggee dañ naan ah ku ko sut tamit duggoon na ci mooy da ngay yow yow dañ lay mooy dañ lay teel a comprendre pas comprendre pour ne la justifier la ne la wax ne la noon la dëggal la mais pour comprendre la rek xam ne bon buur yàllaa def nii de façon diine ji loolu la waaw avis day divergent nit ñi dañuy am ñi ñuy gis ne mais lu nekk dañuy teg dañuy teg mbir yi ci li yonent ma la saab wax ak li nga xam ne moom la fi bàyyi ak lim doxal ak li saxaabaam yi jële loolu ci moom la lañ doxal ñu ne la li tax nag ñu yàgg fii mooy euh, ñun suñu réew yi en général comme ñoom ni ñuy defee mooy ñi nga xam ne ñoom abi bii lañ àndal gis nga ni ñuy waxee ñeneen ñi xubuur yi waaw jaamukatu xërëm lañu ñii xad xaraju an millati l'islam génn nañ ci yoonu l'islam du ñuy jullit waaw ay mushrikuuna lañu ñii ñoom gëmuñu yàlla ñi ñuy jaamu seen sëriñ yi lañuy jaamu moo leen gënal yàlla jàpp nañ ne ñoo gën yonent yi aleyhim salaatu wasalaam am na sax ñu jàpp ne ñoo gën yonent bi sallallahu alayhi wasallam gëmuñu yàlla jaamuñu yàlla mooy ni ñooy xam nga loolu na dégg xam ne lii du am na nag ci ñuy ñu ñu ñu naan dañuy suufi suufiilu wala ñu mel noonu ñoo xam ne noonu lañ mel nag mooy ñoo xam ne gëm nañu ne seen sëriñ moo gën yonent bi aleyhis salaatu wasalaam wal iyaadu billah ñooñu am nañu ñooñu am nañu loolu am nañu ñun sénégalais kenn duñu wax loolu waaw ñoo xam ne jàpp nañ ne seen sëriñ yi gën yonent yi alay ñoo gën kii ñun tudd saxaaba yi radiyallahu anhu ñoo gën sax yonent yi aleyhum salaam mooy ni ñuy waxe léegi duñ taxaw moo saxaaba yi moom mooy de ñu teg leen nee moom wan ne ñoom ñoom moom moom moom àgguñu fenn suñu sëriñ léeg-léeg nag mais ni waxee ngay dégg ne léeg fois que ne ne ñoom seen sëriñ sax pourquoi muy topp yonent saa salaam mooy noonu la ñuy mooy mais comme que ña mooy ñi nga xam ne demuñu jusqu'au poussé wuñ bouchon bi mais loolu lañ jàpp jusqu'au bout añu ah ko poussé moom simple na dañuy ñëw ne da koy topp nii rek waaye moom manoon naa utu yoonu boppam comme ni ngay déggee yenn juxaal yi di wax waaw waaw mooy ñoo am na mel noonu xam nga Imaam yi lii mu ne décrire nii. ne gars yi ñuy def ci xabru yeeg yooyu mooy loolu mënoo ne amul mooy ku ku objectif ku ne xam nga ne loolu am na am na ñoo xam ne noonu lañuy def mooy ne ñoom jàpp nañ ne balaa seen dara kii mooy du yàlla la ñuy ñaan sëriñ bi nekk ci biir xabru bi lañuy ñaan waaw nekkul ne dañ ko jàppe wasila de di ko ñaan a ah, moom mu mu dox mu intervenir fay ci boroomam déedéet moom ci boppam lañuy ñaan te loolu moom si nekkul ne baaxul loolu il faut que ça soit clair il faut que yenn yi mooy il faut mu leer d'abord ñu xam tamit mbir yi li tax ñoom ñuy wax lii sauf que ñoom ni ñuy exagérer le fait que mooy ñu généraliser ko nag ci ñépp loolu nag mooy problème bi foofu nag loolu la mbir yi demewul noonu waaw parce que kan lañ fi gis surtout cheikh boo xam ne ab sëriñ boroom xam-xam buy jaamu ab xabru fan lañ ko gis ah boroom xam-xam parce que am na benn sëriñ bu ne fële waaw dëgg la kooku ab expert daa am ku ko nettali ne ko moom daa dem fële euh, Égypte ci xabru wa cheikh Badawi radiyallahu anhu fekk fa benn boroom xam-xam boo xam ne. bi waa waa Azhar seen sëriñ yi di solo noonu la solo mu gis ko muy sujoot ci sa muy muy sujoot ci kiiwu xabru beeg yooyu di kii mu ne ko mais mais yow Cheikh yow lii ma la gisee nga solo ko yow ci waa Azhar nga bokk ci sëriñ si ngay def lii mu naan ko yow xamoo waaw ko Badawi eh, sëriñ bi eh, Cheikh Badawi radiyallahu anhu moom comme ka comme comme ni Kaaba gi mel ci suñu ci ñun bu ñuy eh, jublu rek la mooy suñu xibla xam nga loolu c'est grave. loolu moom c'est waaw mooy manuñ ne waa ji waxul dëgg ndax ab expérience la bu mu dund mais mooy dama ne la loolu noonu mënoo ñëw mais comme li ngay gise dérapage fépp ah fi ngay gis mais ñun kan dinañ ne sëriñ yuy déraper dinañ ko nettali sénégalais est-ce que dafa tax ñu ne léegi sëriñ yëpp nii lañ mel ah mais ñi sëñ bi tudd ci masaali façon faux sëriñ yooyu existé woon nañ nga koy bind da koo xamu leen woon xamoon na nit ñuy am nañu xamoon na am nañ mais est ce que loolu dafa tax ma ñëw ne léegi sëriñ sëb nii lañ mel ah xam nga sëñ bi mooy xam nga sëñ bi lim wax dane euh, isbaana jahran annama shuyuukhu hadha az-zaman julluhum fuxuuxu waaw dane leer na nañ këne annama shuyuxu hada zamani julluhum fuuxuuxuu leer na nàññ laa wax ku gisul dalaa neex nga bañu gis mais leer na leer naññ annama shuyuxu gaa yi wooteeg sëriñ fii léegi ci suñu jamono ji hada zamanu en tout cas man se jamono ji ma dund man Bamba de radiyallahu julluhum li ëpp ci ñoom fuxuuxu ay këpputal lañ ay piège lañu ngir taalibe ak ci taalibe yi duñ leen yóbbu fa yàlla de dañ leen di këpputal ci seen seen seen seen seen jikko yu bon yeeg yi nga xam ne moo tax ñu leen di mooy kon yow bu dee sëñ Tuubaa moo ñëw banaan ni ëpp jullu mais jullu dafa bari ah. mais nag loolu taxul nga ni ñoom ñëpp xam nga imaam Shawkaani li mu waxe nii en plus mais c'est que moom li wax dafa gën a garaaw sax <laughs> moom li wax dafa graw parce que la fait mu ne gisoo benn aalim <laughs> mais loolu moom c'est grave quoi fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa hadha wa ma hadha al munkar ash-shani' wal kufr al man yaghdabu lillah trouvé wuñ lu bon lii di xew ci xabru yi nit ñi di ko def gisuñu kenn koo xamante ne yu xaaru day fiir li ah yaxdabu kuy mer lillaahi ngir yàlla wa yughaaru hamiyatan lid diini alxaniif laa aaliman wala mutaalliman koo xam ne day fiir ngir diine ji ku coow waral gi du boroom xam-xam du ab taalibe buy jàng xam-xam wala amiran du njiit wala wasiran du jëwriñ jëwriñu njiit boobale muy ministre yi wala boroom ndongo tànki wala malikan du caagante ne ab buur mooy xam nga premièrement moom mu ngi nii di mer man nga ne dëgg la mais xam nga li mu bëgg a wax quoi mooy bari mais dañ naan la mais quand nga wax ko du leer parce que boo dàq dàqee an naf yu mooy dàq ci foo xam ne nakira nakira la laa aliman mooy loolu xam moom xam na bu baax li muy wax ta xam na usuli la waaw ah bind na ci wàllu usul te boroom xam-xam bu plein la mooy loolu xam ne na an naf yu an nakira bu nekkee ci foo xam ne dàq dafa am mooy lool lil umum lool ngir généraliser la waaw moom mu ngi nii di di di ko di mer ngir yàlla moom lii pour moom da koo def ngir yàlla waaw moo taxit loolu ñun juge wuñu de toute façon gars yi bu njëkk bi ñooñu seen yéene sell na mooy dañ koy def ngir fiir bu ñu fiir jàpp na lii mooy li dëgër moo tax imam Ibn al-Qayyim waxoon ne xoolal margli ni mu tuuranke waaw ne lii mooy diine yàlla ji nga xam ne moom la yebal yonent mi aleyhi salaatu wa salaam këni xabroog jàkka du ñu daje waaw mooy li tax ñu gën yàgg fii mooy ñoom bu doon ne ñu mel ni ñoom lañuy ñooy ñooy public bi bu boobaa dañuy gën a ci ci ci ci ci adilla waa jumhur ci argument waa jumhur ngir wan leen ne yéen li ngeen jàppe gaa yi sori nañ loolu te fu leer lañ teg seeni wax mooy yéen ñun dañoo bëgg comme que ñun en général dañu kaaw di cataloguer mooy ni ñu ñoom ni ñuy def noonu tamit la ñuy def léeg-léeg nga trouver ñu pire ci ñoom léeg-léeg nga trouver ñu piir ci côté ñi nga xam ne tamit ñoo gëm leneen waaw jàpp ne gaa yi am na ñoo xam ne gis nga fi dans Mali bi gaa yi toj tombo yu foofu Tombouctou ñenn ñi dañ doon wax ñii ay yéeféer lañu Sénégal ñaata nga fi gis ay sëriñ ñu taxaw ne ñii ay yéeféer lañu mais est-ce tax gars yi nekk yéeféer mooy wax loolu waxul dëgg ki nañ yaay ay yéeféer ndax loolu waxul dëgg mais ñi ñi jàpp ñoom seeni ab yi ne gars yi ay xubuur yi la mooy li ñu wax it wuute na ak li am waaw wuute na ak am que ne boroom xam-xam yi yépp ay jaamukatu xërëm lañu ay jaamukatu bàmmeel lañu mooy loolu it xam nga ne demewul noonu waaw diine ji nag amul exagération amul excès amul amul exagération ah, amul exagération waaw doo fi exagérer waaye doo gàttañlu waaw bul ëppal tabul ngott wabtaghi bayna dhalika sabila jàppal aw yoon mu nekk ci diggante ñaar yooyu mooy yow nekkal ko dugg dóom voilà alwasatu ya loolu moo tax ñu ñu ñu ëppal fële ngir ñeneen ñi suñu côté ñu xam ne ñee lii tax ñuy wax dëgg la bokk ñoom ñoom gis-gis mais nag nga xam ne rek en tout cas ñoom li ñuy wax ci xadiis lañuy sukkandikoo te lii ak lii lañuy sukkandikoo nga xam ne ñoom lii wa tax ñuy wax lii ñuy wax tekkiwul ne man damaa bokk ak ñoom mazhab wala yow dangaa bokk ak ñoom mazhab wala kii mais nga xam lool dina tax te dina adoucir yenn yenn yenn animosité yeeg yenn ñàkk comme incompréhension yu mag yi waaw loolu da koy dindi day tax nga comme comme rek ki nga xam ne dafa jàng fiqh muqaaran al fiqhul muqaaran fiqh bi nga xam ne dañ lay wax mazhab yu wuute yi kii wax kooku moom. moo gina a nekk ou ouverture d'esprit moo koy tax yu bari boo gisee du nekk xulóokat te tamit day day day comprendre lu bari que ki nga xam ne moom benn mazhab rek la jàng mooy ci jàpp ci téye ne ku deful nu gisul ni sama mazhab wax Maliki la ku gisul ni Maliki wax waxoo dëgg ci masala bu mën di ñëw mooy kooku problème lay doon ndax dina dem wax ne kon ñii li ñuy def ay imam yoo xamante ne nii ñépp l'islam bi yépp seede seen mbaax seen jiw leer mel ni jantu njolloor nga ne ñoom liñ def baaxul parce que la da wute na yow madhab bi nga nekk xam nga loolu problème la ngàndum problème la ngàndum bàkkaar ngo loolu moo tax ñu gine yaatal affaire bi ba gaa yi ñoo xam ne ah du tamit boo déggee tamit ku koy wax fii ci mbedd yi wala ci koñ bëgg dëkk nga gis kuy wax lool nga bañ a wax ne non ñi ñoo comprendre xadis wala lool mooy ay boroom xam-xam lañuy lañuy roy ci loolu ñoo wax loolu du ñoom ñoo tekkee mbir yi noonu ay boroom xam-xam yoo xam ne ñépp xam xeetu yépp d'accord ne boroom xam-xam lañ ñoom imaam al-Hafiz ibn Rajab al-Hanbali kan mooy taxaw naan kii di boroom xam-xam même bu dee bokku ngeen gi kan imaam Ibn al-Qayyim na du boroom xam ak ñeneen ak ñeneen ci mazhab ci ci hanbali yi imaam Shawkaani yi nan ngay mën a taxawee ne du boroom xam-xam manoo ko wax waaw nga xam ne am nañ ci salaf ñu leen ñoo xam ne ñoom lii lañ doon wax waaw ne noonu lañ doon wax tekkiwul ne ñoom ñoo gën a nootle pour juste pour wax la nag affaire bii am na ta xamal ne lii nii yii daa am fu ñu teg seeni wax ah. du ay asaaloo wala waxi xel walla mere gaa yi rek la bëgguñ gaa yi kese noo wala ay fanatisme waaye obscurantisme yooy gaa yi wax yooyu ay waxi caaxaan la ku ci nekk ci alquran nga tibbi ak sunna yonent mi alei saatu salaam ne lii daal man nii laa ko dégg lii laa jàpp ne lii moo jub te loolu laay wax léegi nag wax ji mooy la imaam Shafi'i doon wax moo fi am waaw moo fi am mooy man daal waaw buy discuter kenn def munazara ak kab ci ji daal ci wàllu xam-xam mooy man daal sama wax mooy dëgg waaw loolu laay jàpp ne man avis bi ma jàpp mooy dëgg waaye nag dëgg la goo xam ne il est possible njuumte nekk ci waaw gëm naa ne li ma téye mooy dëgg waaye yaa possibilité njuumte am ci am na de quant waxu keneen ki ki nekk en face te bokkul ak man avis kooku waxam mooy moom dafa juum laay jàpp loolu laa gëm mais nag yaa possibilité mu wax ah mu moom mu ànd ak dëgg gi de mo possibilité boo am na mooy moom malgré li nga jàpp ne moom li mu de li muy wax daf ci juum mais yaa possibilité mu nekk moom moo daj dëgg ni nga jàppe sa bopp ne man ah maa nekk ci dëgg waaye ah yaa possibilité njuum te nekk ci li may wax loolu rek a fi nekk buñ ko defee gars yi yenn yeeg yenn yu rëy yi da koo jarul da jarul jaru ko jaru ko te yow de toute façon lenn tamit am na yow manoo fexe ba convaincre waa ji gise ne li waa ji jàpp ne gars yi moom lii dañ koo war a toj dañ koo war a kii yooyu moom en tout cas c'est pas simple nga ko nga convaincre ci nit surtout koo xam ne moom li leen daan la xadis bi moo wax lii kii bi moo lii fo euh, canaliser wu ci zahir bi loo wax lu wutee loolu mu ne non non loolu yaa ko ci dégg waaye mbir mi dafa leer lii la boroom xam-xam diw lii lañ wax kooku pour nga génne ko ci loolu dafa jafe comme yow it jàpp leneen génne la lool ni mu jafee waaw te ku nekk ci xaala rasulullah nga ko teg mais kon kay ak jëfam ak jëfu ñi nga xam ne ñoo ko toppoon alayhi salaatu wassalaam gën a xam diine gi que ñeneen kon kay jarul yenn dóorante bal yeeg yenn kii ay excommunié gars yi mel ni yow yaa moom diine ji ku def lu naqareeg yow sa lu wuteeg li nga gëm rek nga ne waa ji yéeféer la mooy ñaari kuréel yépp ku ci ne keneen ki yéeféer la ku ne kii xubuur yi la day jaamu kii ay xabru yéeféer la génn na ci lislaam li mu wax demewul noonu yawit boo nee gaa waaye gëmuñu sëriñ si gëmuñu kii yiw ak gisoo ni ñu def ñii alku nañu gëmatuñ yàlla yawit waxu dëgg li ngay wax demee na wuute nag li mu demee léegi nag lii mooy mise au mise au nga xam ne moo jaan léegi nag mu des waa jumhur kon ginnaaw bi ngeen ñaanee xanbali yi ñu may leen nopp te déglu leen comme ni ngeen leen dégloo yéen léegi wax leen ana ngeen teg seen wax yéen lan mooy seen wax d'abord ñu ne ñoo ñun lii imaam Ibn al wax ndax ci du ci moom nga ne waaw kënee waa ala hada waqf bu mel noonu mooy foo xam ne dafa amum néew ñu def fa jàkk dañuy toj jàkk ji ndax moo fa fekk néew bi wala bu dee jàkk jaafe na ñu dugal ko dañ koy génne te loolu ku fa jullee du baax ñu ne ñun loolu d'accorduñ ci ah d'accordu ngeen ci très bien léegi seen wax lan mooy cëslaayam ñu ne ñun suñuy dalil dafa bari euh, ginnaaw bi nga xam ne ci lañu dégg suñu mbokk xanbali yi indi nañu xadiis yi nga xam ne ñun it suñuy xadiis la ndax xadiis yonent bi aleyhi salaatu salaam ñun ñépp la suñu bàyyi la ñun ñépp mooy ki ñuy xamal mooy ki ñuy nàndal sallallahu alayhi wa sallam dañ ciy jël benn xadis rek duñu guddal comme ñoom ñu ne yeneen bi aleyhi salaatu salaam comme nim ñëwee ci saxiixayni comme ñoom ni ñu ko tudde xadis bi ñu ne laana allahu yeneen bi aleyhi salaatu salaam dane alyahuuda ittaxadu qubuura anbiyaa'ihim masaajid wala inna ulaa'ika idaa kaana fiihim ar-rajulu as-saalihu fa maata banaw alaa qabrihi masjidan wa sawwaruu fiihi tilka as-suwar fa ulaa'ika shiraaru al-xalqi inda Allahi yawma al-qiyaama moo yonent mi aleyhi salaatu wa salaam nee na la'ana Allahu al-yahuuda buur yàlla rëbb na juif yi ittaxadu duñoo jàppe qubuura anbiyaa'ihim seen bàmmeelu sëriñ si masaajid def ko ay ay ay jàkk ba pare mu ne ci xadiisu beneen bi inna ulaayika gaa yi gaa yoo yële nekkoon nañ bu nit ku baax génnee àddina ñu tabax ci xabroom jàkka wa sawwaru fiha tilka suwar ñu def ci seen statue yi mu ne ñooñu fa ulaayika gaa yoo yële shiraarul xalqi ñoo yées ci mbindeef yi indallahi fa yàlla yawmal qiyaam bis pénc ñu ne xadiis yi nii yépp ak yi mel ni ñoom yi ñu leen fi tudd yépp ñun d'accordu xanbali yi ak en tout cas lépp ci ñoom ak ñi ànd ak ñoom ni ñu ko dégge ñu ne leen tafaddalu ya ma'sharal jumhuri mashkura mashkurin <coughs> euh, bismillah ñu ngi leen di déglu kon yéen nan ngeen ko dégge ñu ne ñun dañuy déparé ci masjid mooy lan masjid mooy lan ah yéen ni déglu waaw masjid mooy bërëb bi ñuy sujoote ah mooy sujoodukaay ñu ne leen waaw ñu ne li lay wan ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam fii nii tudd du jàkka lay wax ah, waxul jàkka waaw ah wi masjid mooy jàkka ji waaw loolu lañ lay wax mooy jàkka ci ñun ci ñun ci jullit ñi mooy jàkka mais chrétiens yi amuñu woon lu ñuy tudd jàkka non juif yi amuñu ko woon walaw laa daf'u llahi nnaasa ba'dahum bi ba'd la huddimat sawaami' wa bi'un wa salawaatun teg ci wa masajid yuzkaru ismullahi fiha ah, euh, ah. Eh, loolooy wane ni kon nit ñi ñu ne ah bala ngeen ni loolooy wane ne est-ce que li ngeen wax nii aaya yooyu man ngeen ñu ko wax ci wolof parce que nous ne sommes pas des arabes jazakumullahu xayran di jéggalu nag ci niñ leen dagge hmm. eh, masha allah wax ngeen dëgg lakal jazaa'u yaa yaa yaa sawaay wax nga dëgg wax nga dëgg eh, mooy aaya bi suñu boroom dane walaw laa budul woon buur yàlla ni muy protéger nit ñi lenn li ci lenn li ñenn ñi ci ñenn ñi waaw da gis ñoo xam ne bu buur yàlla defoon ñoom rekk a fi am doole mais àddina bi tas mais day jël ñoo xam ne ñoo ñoo leen di contre contrebalancer waaw ba tax seen caay-caay giñ nar a doxal ci kaw suuf du fi jaar parce que am nañu loo xam ne buur yàlla ñoom lay fege ñoom lay protéger seen yenn yiñ nar a jëf ci yu yées jaarale ko ci ñooñu waaw ñu ne euh, suñu boroom dane bu dul woon protection boobu kon de la huddimat de konoon te kon doon nañ boom sawaami ay ñu ne yo c'est que juif yi li ñu amoon ak chrétiens yi tuddul jàkka waaw tuddul jàkka parce que bu dee juif yi la ñoom ay ay ay ay kii lañu la synagogue waaw waaw sawaami' mooy sawmaa mooy église moom lañ ak kanisa mooy synagogue kanisa mooy église comme ni mu waxee ci xadiis bi sànq te ñooñu éthiopiens yi lañ te éthiopiens yi xam nañ ñan ñoo fa newoon hmm? xam nañ ñu fa newoon éthiopiens yi ña fa woon mooy ñan mooy chrétiens yi ay chrétiens lañu woon waaw waaw kon euh, ñu ne suñu boroom bu ne kon bu dul woon ni muy défendre nit ñu noonu kon la huddimat de kononte kon doon nañ tot sawaamia seen lieu yooyu ñoom ñi ñu jiitu woon ah muy église yi sawmaa yi wa biyaun ak synagogue juif yi wa salawaatun yu juif yi mooy yu yahuud yi voilà synagogue yi salawaata yi nga xam ne fa la ñuy jaamoo seen yàlla ak gaayali seen monastère yooyu waay waay bu dul woon loolu kononte kon dinañ toj yooyu mu ne wa masaajid ak ay jàkka yoo xam ne yuzkaru smullahi yoo xam ne dañ fay tudd tur yàlla fiihaa ca foofale kasiiraa lu bari waaw ca suuratul xajj aaya 40 waaw ñu ne kon sawaami' ñoom lañ amoon ak biyaa ak salawaat moo baax na ba juif salawaataa xam nañu ko wa masajid lii mooy pour ñun mais ñoom amuñ woon nuñ doon tudde masjid juif yi amuñu ko woon déedéet kenn ñoom buñ doon julli seen bërëbu jullikaay yi kenn doon leen woon tudde masjid ñu leen mais kon d'accord d'accord d'accord eh, Euh, kon yéen kon xadiis euh, yi naan ittaxadu qubur anbiyaa'ihim masajid loo lu ngeen koy tekkee ñu ne non mooy mooy sujoodukaay yi ñoom amuñu woon woon bërëb buñ naan masjid mosquée amuñu ko mais ñoom niñ doon def te la la la suñu mbokk xanbal yi comprendre lu en tout cas ci ñoom ñiy wax loolu ak ñi ànd ak ñoom mooy ne ñoom niñ doon def du dañuy ñëw tabax ab jàkk nii non mooy dañuy tabax bàmmeel bi lañuy tabax ñëw ci bàmmeel bi ji ci sujjóot comme ni ngay gis ci saint sépulcre saint sépulcre non pa waaw mooy kële Jérusalem nee nañu tombeau fañ tegoon euh, Seydina Isa ne après ba mu demee foofu dañuy ñëw nga gis niñ fay sëgg di teg seen jéyeeg yooyu noonu lañ doon def loolu la suñu boroom loolu la yonent bi alayhi salaam di wax waaw te boo gisee yonent bi aleyhi salaatu salaam surtout du tere loolu mooy premièrement loolu shirk billah la ndax sujóot kenn du ko defal kenn ku dul borom bi waaw sujóot kenn du ko defal kenn ku dul borom bi subhaanahu wa taala moo tax yonent bi aleyhi salaam ba Seydina Mu'aaz Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu anhu ñëwee ne moom dafa gis. ñëw nar koo defal yonent bi saa saa mu ne ko déedéet mu ne ko parce que damaa gis fa ma demoon chrétien ay chrétien lañu walla di ko defal seen kilifa yi ma ne yow yaa gine yey ñu defal la ko mu ne amoon kenn ku may digal mu muy sujootal kenn damay digal ndaw si muy sujootal boroom këram allahu akbar loolu du ko digle kenn sujoot buur yàlla la ñuy sujootal le ñu doon jël seen déy di ko dëpp ci xabru kilifa ga sëriñ ba wala yonent ba alayhi salaatu wa salaam salaam loolu la yonent ba alayhi salaatu salaam doon wax waaw te yow leeral na juif yi duggal ci kaw ki synagogue yi ak ak ak église yi nga xool nan la ñuy jullee est-ce que gis nga leen ñuy sujjóot di teg seen jëbi ci ci ci ci fi ñu fi ñu taxaw bu buñ nekkee ay rang ci biir rangée église bi noonu lañuy def non loolu ñu ngi ko doon def buñ ñëwoon ba ci xabru bi lañuy ñëw di ci sujjóot di ci teg seen jëyi di raay ka def loolu waaw di ci raay seen xar kanam yi loolu la yonent bi alayhi salaam di wax ne la'ana allahu alyahuuda ittaxadoo dañoo jàppe qubuura anbiyaa'ihim masaajid mooy bërëbu sujjóotukaay parce que masjid li muy tekki ci début bi mooy li muy tekki mooy fi ngay teg sa jë fi sa jëbi laal mooy fi ngay sujjóot loolu la alquran loolu la yonent mi saa saam doon wax sinon masjid bi ñu am ñun ñoom amuñu woon lool ay sawaami ak biyan ak salawaat lañu amoon waaw ñu ne lool benn affaire la mooy shirk billah di defal loo xam ne exclusivement pour yàlla la koy defal nit mbindeef ak ku man di doon yonent walla déet loolu benn affaire ñu ne beneen affaire mooy le fait que ñu ciy teg seen jéeg yooyu nañ koy diisal te yonent bi alei satu salaam ne ci saxiixu imaamu muslim ibn al-Hajjaj ci hadiis sayyidina Abu Marsad al-Ghanawi radiyallahu anhu mu yëkkati ko ba ci yonent bi alei satu salaam yonent bi alei satu ne laa tajlisu ala al wala tusallu ilayha aw alayha seydina abu marthadinil ghanawi radiyallahu anhu mu ne yonent ma lay saab nee na laa tajlisu ala al bu leen toog ci kaw bàmmeel yi wala tusallu ilayha te bu leen julli jublu ci bàmmeel bi mooy def ko xibla aw alayha wala ci kawam nga yéeg ci kawam di julli lii nii la yonent ma lay saab xaraamal lii da xaraamal te yu mel nii la juif yi doon def mooy dañuy ñëw ba ci kii yi ak chrétiens yi di ci teg seen jëyi nga gis ñenn ñi bu ñuy julli mooy xabru bi lañuy def xibla jublu ci ci ci xabru bi mel ni mooy seen xibla waaw loolu moo tax ma ne la sànq sëriñ bi ne Arabie saoudite fee doon nettali loolu dañ ko ko nettali neewuñ ne loolu dëgg mais dañ ne kooku mais ki naan ay moom su mooy suñu xibla comme ni kii mooy loolu erreur la non non nit ki sa xibla mooy sa borom waaw suñu xibla suñu borom dafa def muy kaaba gi boo julli ci kaaba gi thumma walli wajhaka shatral masjidil haram lool la suñu borom digal sikk nekkul mu ne xeer yooyu lañuy jaamu xeeru kaaba gi kan moo ko jaamu jaamuwuñ ko mais loolu suñu borom moo ñu ko digal ne foofu yonent mi aleyhi salaatu salaam laqad gis nañu taqalluba wajhika ila sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha fa walli wajhaka shatral masjidil haram mu ne ñu yéen tamit yéen jullit ñi fa haythuma kuntum fa wallu wujuhakum shatra mu ne yonent mi aleyhi salaatu gis naa sa xar kanam nga koy wëlbati di xool ci asamaan seeg lool ñaanul de suñu boroom gis ne loolu la bëgg mu def ko moo tax xibla bi suñu boroom da koo def uniquement parce que gis ni moo neex yonent bi alayhi salaam moo tax sayyidatuna Aïsha radiyallahu anha mu ne man daal gisuma ne yonent bi yow yonent sallallahu alayhi sa boroom daal nekkul lu dul daw ci li la neex moom daal lu la neex mooy lu la neex kese lay def waaw mu ne ko kon del léegi bul jubloo te Jérusalem del jubloo fële shatrul masjidil haram jàkka ju ñu ormal ji mu ne yéen ñi gëm yàlla yéen fa haythuma kuntum fu ngeen man di nekk ci kaw suuf air terre mer fa wallu wujuhakum shatra dee leen tourner di jublu fa nga xam ne wëlbatiku leen direction wu la Mecque al kaabatu al musharrafa zaadaha allahu tashrifan wa moo tax doo jublu bu dee jublu ci xabru di julli jàppe na mooy sa xibla loolu dafa xaraam parce que ci shirk lay loolu même ñu ñu naan moo tax waa côté bële gis ñenn ñoo xam ne loolu lañ jàpp te naan di woote woo ci ñii moo tax ñu ne ñoom xubuur yi la généraliser ko ci mais duñu xubuur yi ñu añu ci boppam ñoo na la bu dee loolu la dafa xaraam xatta xabru yonent bi alayhi salaam dinañ la ñëw ñoom seeni tegtal foofu ci waa jumhur ñu ne waa jumhur ne ah bul dugg foofu baal ñun ñooy ñëwal suñu bopp incha allah dinañ ñëw ci côté boobu même loolu defuñu ko di jàppaaroog yeneen ci ma ne sax sax xabroom naan dañu koy def julli waaye kan lañ gis mu fay jublu jàpp ni julli moom mooy xabroom moom mooy la mooy xibla loolu kan moo ko def gisu ngeen ko ñu ne kon yeneen ci ma ne lii la tere ku toog parce que ñoom lool ñoo di ci dëpp seen jëf premièrement mooy ñu ngi sujootal mbindeef te loolu dafa xarab ba pare le fait que wala tusallu ilayha bàyyi fi xibla bi leen seen boroom defal ah muy baytul maqdis ñu tublu fi nga xam ne mooy fa xabru féete loolu yi dañ koo xaraamal mooy ba léegi ñu nit lool la yonent bi saa saa loolu wax noonu laa tajlisu ala al qubur bu leen toog ci kaw xabru yi loolu nag wuute nag déggin bi ci imaam Maalik am rahmatullah alayhi këne bi ñuy nettale ci moom ne moom lim ci dégg mooy bu leen fa nekk di waxtaan rek moo tax ci riwaa <laughs> ci Muwatta am na benn kii bu mu ne balaghani an Ali bu ma jote ci seyna Ali këne dara léeg-léeg mu maasaloon ay xabru tëdd ci di ci kii mais mooy moom parce que noonu la ko déggee mais waa jumhuur dañ ne non déedéet déedéet <laughs> mooy toog ndax bii ndax am na yeneen xadis yoo xam ne dinañ ci ñëw ñun masharal jumhur bu leen fël gën nañu yoro waaw yoro pareegut waaw bala ngeen koo fël xam leen li muy li waliis ñu ngi ñëw ñu ngi leeral suñuy suñuy dal yi kon kay laa tajlisu ala al qubur wal xadiisu fi imaamu muslim ne al xajjaaj al qushayri an-naysaburi Eh, mais kon yonent ma saa saa lan la tere ku toog ci bàmmeel te nee na bu ci kenn julli jëm ci wala tusallu ilayha def ko xibla aw alayha walla ci kaw waaw waaw te yonent ma saa saa doon na tere naan bu leen toog ci bàmmeel waaw bu leen toog ci bàmmeeli parce que dañ koy mooy day diisal ki ci nekk loolu lañ loolu bokk na ci tere yi ñu ne benn ngoo ah, kon nag ñun étymologiquement boo ci demee masjid loolu lay tekki mooy fii ngay dëpp sa jë gaa yi noonu lañ doon def ci bànneel bi lañ doon ñëw ci xabru yonent ba lañ doon ñëw alayhi salaam yonent ba mu doonoon di def loolu loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam xaraamal te loolu la tere ndax ñële dañoo ittaxadu qubuur an fu am am anbiya masaajid mais dañ koo masula am am ma amuñoon jàkka mooy dañoo jàppe seen xabruy boroom xam-xam yi lañ jàppe woon sujjóotukaay waaw ndax di barkeelu ci moom te tamit jàpp ni lii nii fii mooy bërëb bu gën bu ñu mën a sujjóot ci kaw xabru bi noonu mu tere leen ko comme ñu koy gisee rek image yi ci chrétiens yi bu ñu leen gisee ñu waree ñu naan ñu fële ca fañ naan Jérusalem wala église de la nativité même foofu ni ngay gisee ni ñuy sëgge ci mbir yi noonu mu ne noonu lool la waaye jumhur ne lool la loolu la yonent mi aleyhi doon tere te wax nañ leen ne ñoom amuñu woon lu ñu naan jàkka jàkka ci jullit ñi la am chrétiens yi ku ci masa mooy ni ngay li yonent mi aleyhi salaatu salaam wax xadiis yu bari Seydina Abu Dar ñoom Seydina Abu Hurayra yooyu yépp wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salaa falyusalli fa salli képp mu ne dañ maa defal sama suuf sama sama xeet wa ju'ilat liya ñu defal ma man alayhi suuf si yépp masjidan ñu nekk sujootukaay xam nga lool gis nga foofu mu tekki foofu moom la fii masaajid bii mu doon wax juif yi lool la mooy est-ce que dañ la suuf si yépp dañ ma koo defal muy ay jàkka xam nga suuf si yëpp luy jàkka mais mooy foo xam ne am man nga faa sujjóot julli fa loolu lay wax fii ndax bu doon lool la kon ku nekk nga mën a toog sa kër bu julli jotee nga ne man maa ngi sama jàkka parce que li wa ju'ilat liyal ardu masjidan est ce que masjid foofu lu mu tekki jàkka lay tekki tekkiwul jàkka mooy wa ju'ilat ñu defal ma al ardu suuf si yépp man yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci jagle yi ma sama borom defal te defalu ko yonent yi ma jiitu mooy mu defal ma suuf si masjidan foo xam ne dañ fay sujoot fu ñu foo xam ne saalih li fu ñu mën a sujoote julli fa la watahuran ak foo xam ne ku ñàkk ndox man ngaa tiim ci suuf si ak fu suuf si suuf suuf suufe man nga faa tiim laab mën a julli ñu ne gis nga masjid boobu moom lay wax fee ne moom dañu jàpp mooy ñoom fenn rek lañ amoon droit di ko def mooy bu jullit ñoom bu bu ñu waroon a julli ci seen église yooyu rek lañ ko mënoon a def léegi nag seen église nga xam ne dañoo jàppe woon def fa seen xabru yonent yi ñoom buñ fa demoon gaa liñ doon def mooy dañ doon ñëw ci xabru bi di fa teg seen jëy ak yooyu masjid jàppe ko loolu loolu nag la yonent mi alei satu bi xaraamal euh, ñu ne xoolal te lii gën a dëgëral lii lii gën a dëgëral lii mooy euh, sayyidatu Aïsha sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha ci xadiis yi nga doon wax sànq ah soxlawaan nañ ci ah soxlawaan nañ ci ah mu ne te ah, mu ci saxiix mu ngi ci saxiix yi la'ana allahu al yahuuda yonent